qaala samaahatu imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani wa fi fasli hayaatil kawni amma al-aqlu faqad jaa'a bi nisfi ma'rifati Allahi wa huwa at-tanziih ilaa aaxirih ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ba tey ci al-kunuuz al-ashara ci al-kanz as-saani ci la bi nga xamante ne wala boog baax bu neexe mën nañ ko tuddee noonu ci xayaatul kaw ni muy dundu euh, euh, nekk teef gi may àdduna gi mooy adduna bi lépp lépp dafa am ak dund gu mu gu mu nekk di dund gisoon nañ nag ci jotaay bi weesu mais euh, xeetu dund googu noonu borom subhaanahu wa ta'ala daf koo def ci lu nekk waaye daf koy yeesal itam ci lu ne ci anam koo xamante ne mbir mu nekk day ci ànd ak day ànd ak nokk yi ah, di yees di di di dundaat borom subhaanahu wa di ko rang turam boobu nga xamante ne mooy al maanaam ne moom mooy borom subhaanahu wa moom mi nga xamante ne moom mooy joxe ak dund eh, ñu gisoon ne ke nit ki moom ci boppam war na xool ne eh, saa ne dafa. nekkat beneen mbindeef bu bees comme li borom subhaanahu wa ta'aala bal hum fii naqsin min xalqin jadiid euh, ñoom ñii de bal li fi nekk moom ñoom fii naqsin ñi ngi ci lënt lënt maanaam euh, day borom subhaanahu daf leen a muuree euh, ak dund gu bees saa su ne fii xalqin jadiid ci mbind moo ne mbind mu bees la maanaam ah, nag kon ñoom duñ ko gis. waaye nag borom subhaanahu wa taala mi ngi leen koy eh, mi ngi koy ràngee waaye ni mu ko ràngee doomu aadama bi noonu la ko ràngee lu ne c'est-à-dire que kenn ku ci nekk fi mu toll ñun ñi eh, pièce bi nga ne nii pièce boobu noonu bi ñuy doog a tàmbali ak léegi nii pièce ba nam meloon soppeeku na borom subhaanahu wa soppi na ko fi lu ko sopp ci ay lim waaw ay millions de fois ay milliards de fois moom lu ko sopp moom ci ay mil ci ay lim soppi na ko fi sans ñu rendre ci compte ndax gaawaay bi nga xam ne day sopp bi indi beneen sopp bi def beneen sopp bi indiwaate ko neneen tax def li mu feeñee nii mu feeñale ko neneen loolu borom subhaanahu def na ko fi lu bëree bari sans ñu gis ko ay milliers de milliers wala ay milliards wala euh, ay particules toxoo nañ fi jugee fi mu nekk feneen wala bokk ñu dee ñeneen dundaat ainsi de suite euh, kon. Euh, loolu moom moo tax ni gisoon tamit ne dund moom ak mat la waaye dee ak wàññeeku la euh, te bokk na nag ci matuk dund matuk euh, nekkiteef gi mooy la fait ak wàññeeku am ci ndax su ci wàññeeku amul woon du mat parce que wàññeeku gi ci jëmmi boppam maanaam beneen affaire la bu war na ne pour ñu mën a wax ne lii mat na maanaam ak mat am na te borom subhaanahu wa ta'ala comme ni mu ko waxee muy afa kullu shay'in khalqahu thumma hada maana moom mooy jox bépp mbir ak mbindam topp mu gindi ko maanaam ba ci sax ak wàññeeku moom borom subhaanahu wa ta'aala moo ko jox ak mbindam moo ko bindee ni mu mel ba tax a wàññeeku moom euh, borom subhaanahu am na ak maanaam wala boog wàññeeku sax am na ak mat mat boo xamante ne yelloo na ci moom doomu aadama am ak mat goo xam ne moom ko nangu borom subhaanahu wa am mat goo xamante ne moom ci moom la yelloo euh, te li ñi di gisee ak mat. maanaam nit ñi liñ koy gisee ci ak mat loolu ak wàññeeku la ko buur yàlla subhaanahu wa taala euh, te lépp loo xamante ne ak euh, wàññeeku la itam euh, loolu ci martabaam la nekkee ak wàññeeku te beneen bi ci def tam moom mooy ne du nit ku ne moom moo mën a maanaam moo am prédisposition yu muy mën a jëlee maanaam mat jëpp maanaam mat jëpp mu supporté ko waaye doomu aadama moom day daal di mat mais ci martabaam boo xamante ne du du ko wàññeeku moo tax yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam waxoon ne kamula minar rijaali kasiirun comme ni ñu gisoon ci xadis boobu nit ñu bari mat nañu waaye nag jigéen ñi ñeent ci mat mooy wama kamula minan nisaai illa arbaa muy góor ñu bari mat nañ mais jigéen ñi ñeent ñoom ñoo ci mat maanaam kon li feeñ ci àdduna bi bon loolu maanaam boobu bëggoon naa ci taxaw tuuti parce que euh, d'ailleurs ci la ñu war a continuer mais dinañ ci taxaw tuuti balaa ñuy continuer mooy lépp lu feeñ ci adduna bi comme wàññeeku nekk lu dul ci doomu aadama voilà euh, ndax lu tax ndax mboolem réalité yi nekk ci adduna bi yëpp ci existence yëpp euh, moom mi doomu aadama maanaam doomu aadama moo dajale lu nekk lu nekk na mu nekk dafa mat ci ci noonu mu nekkee sauf que euh, moom dafa am benn partie rek bu mu bu mu am bu nekk ci moom doomu aadama rek mooy mbindeef bi tax ñu dafa mat maanaam moom moo dajale lépp ndax lan moom mooy prototype bu adduna bi c'est-à-dire bi bu la war doon en lan mooy adduna bi boo boo benn doomu aadama teg ko maanaam dañuy xam ne kooku moom mooy adduna bi moom mooy doomu aadama bi nga xamante ne dafa ubbeeku dafa yaatu maanaam day fireeku di leer di di di di di exprimer di expliquer d'ailleurs loolu moom moo tax ñu war a comprendre que euh, doomu aadama yi comme ni ko waxee maanaam du ñëpp ñoo accepté ak mat c'est-à-dire que euh, d'ailleurs euh, al imam ibn Ata'illah gis nañ ci al Kunûz Kunûzul Haqqâqi ci imam ibn Ata'illah bi muy wax ci téeram bi xikam yi radiyallahu anhu mu ne laysa kullu man kamula taxsiisuhu kamula taxliisuhu wala boog laysa kullu man zahara taxsiisuhu kamula taxliisuhu wala du képp koo xamante ne ay jagleen dafa feeñ rek que ni sellte gi war a nekk ci moom mat na déedéet léeg nit am lu feeñee ci moom ci ay jagle mais loolu tekkalewul ne moom dafa mat parce que mat gi moom mooy sommité mooy li gën a kawe xaqiqatan euh, bu ñuy wax al kumal mooy rijaal Allah al kumal mooy góor yàlla yu mag yi euh, léeg-léeg dañ koy wax di ci jublu wala yu mag yi euh, nga xamante ne dañoo yegg ci yenn niveau yi ba bokk ci waa ahlu diwaan nga xamante ne ñoom dañuy am benn xeetu cell te boo xam ne cellteg googu nag cellteg baatin lay doon cellteg biir lay doon gu ci ñoom euh, léeg-léeg bon ba tax borom subhaanahu wa jël seen jëmm yi maanaam euh, seen ruux def ko place bi nga xamante ne ci la euh, maanaam topp tasarruf sax yi maanaam mooy gérance univers bi ci lay ci lay ci moom ci loolu lay jaare et bu ñuy wax nit ku mat sëkk dëgg-dëgg ki ñu ciy jublu mooy ki nga xam ne mooy xutbu euh, al xutbu mooy xutbu zaman bi moom lañ ciy jublu sauf que euh, moom dafa am niveau bu mu àgg ci mat ci perfection boo xamante ne di nañ gis incha allah ci bu ñuy wax ci xalifa yi yeneen ci alayhi salaatu wa salaam ainsi de suite mais zaman bi moom ci li muy yegg ci perfection am na ñeneen ñoo xamante ne dinañ àgg ci niveau perfection boobu noonu sauf que ñoom ak xutbu zaman bi mënuñu bokk mënuñu tolloo euh, maanaam bokkuñu ay ay ay mission maanaam bokkuñu rôle yi ñu war a jouer ci existence am ñoo xamante ne ñoom ñoo féete kaw maanaam léeg-léeg sax ñu dem yenn fànn yi ñu féete kaw euh, euh, ñu féete kaw xutbu zaman bi ci yenn ci yenn domaines yi ñenn ñi dinañ dem bu féete kaw sax xutbu zaman bi ñenn ñi nag duñ ko euh, euh, mais xutbu zaman bi ah global moom moom dafay am spécificité ak ay particularité surtout ci wàllu xilaafa gi le fait que muy gérer adduna bi gérer univers bi ci anam goo xamante ne ak incarnation maanaam bi nga xamante ne moom lay incarner euh, bismillahil azam muy tur yàlla bu mag boobu nga xamante ne ci lay taxawee de telle sorte que moom mooy nekk ruuxu univers bi Euh, ngir gérer gi nga xam xamante ne moom lañ koy gérer euh, maanaa boobu na moom euh, dinañ ñëw ci maanaawu nubuwa gi nga xamante ne moom mooy yeneen ci alayhi salaam ñoom perfection bi ñu am bu mu ëpp doole yow loolu yëpp maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñi daan ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf ci kaw perfection yooyu yëpp ñoom ñu gën a parfait ñeneen ñi ci des aussi maanaam ñu am xeetu perfection yooyu noonu kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu naan jigéen ñi ñeent rekk ci mat maanaam mooy ci biir ñeent maanaam ci biir ñi mat ci seen jamono ñooñu ñeent ñoo ci gën a mat mais euh, ay ay jigéen dinañ am yenn rôle yu ci wàllu perfection maanaam dinañ dinañ am perfection euh, en tout cas intérieur boo xamante ne bu mat la dina am dina dinañ am ci ñoom yenn jigéen ñi dinañ ko am d'ailleurs moo tax euh, waa ahlu diwaan ñi nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala daf leen def ni ñoom ñooy daje guddi gu jot euh, mbir yi ci àdduna bi yëpp borom subhanahu wa ta'ala ñoom lay jaarale mbir yëpp ñoom li ñuy doxal en fait bu ñu nekkee ensemble day mel comme genre conseil des ministres en conseil des ministres gars ak di waxtaan ak yooyu du du comme voilà comme ñu ñuy yaakaare ne conseil des ministres bu gars yi dañuy toog di waxtaan di discuter ministre bu nekk di wax xalaatam ci loolu réew mi alors su demewul loolu président bi rek moom mooy joxe ay directives moom wax kenn ku ci nekk li nga war a def ne la sawa yow doxalal nii yow nii ngay doxale yow nii ngay dox gaa yi tasaaroo ah bon après moom mooy tànn ki muy jox kàddu ngir mu leeral ñeneen la mu ko dénkoon ci nangam mais jeex na noonu tamit euh, diwaan bi noonu la demee ku bi mu daal mooy jël kàddu ñeneen ñi ci def day nopp voilà ñu jox leen seen mission ku nekk ñu jox la li nga war a def nga dem sans nga débattre boo fi nekk di waxtaan di indi ay coow wala ngay nekk fii di indi dara looy naan damay objecté ci lii walla ci laa voilà liñ la wax ne la def ko loolu ngay dem nga defe ji jeex na euh, loolu euh, loolu nag perfection boobu noonu nga xam ne moom la ñuy am ba tax seen ruux mën a attan mission yooyu nga xam ne moom lañ leen di loolu am na ay jigéen yu bokk ci seen biir ñoo xamante ne ci biir Euh, nombre bi nga xam ne mooy trente trois cent cinquante six bon globalement euh, parce que am na ay xeeti sew sew yu ci nekk ak teqantal euh, ak wala trois cent soixante six aussi boo ci boole yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xulafaa rashidun sayyidna sayyidatna Fatima Zahra sayyidna Hasan ak sayyidna Husayn ak ak moom non sayyid Fatima Zahra plutôt ak kii bi indépendant yi maanaam Euh, Mafatihul Kunuz ñeent ñooñu maanaam muy fukk muy trois cent soixante-six mais bon euh, ñooñu ñu leen boolee am na ay jigéen ñu ne seen biir yoo xam ne quarante-sept lañ yoo xam ne quarante-sept jigéen en tout cas am nañ say place boo xamante ne jigéen du du ne mën na cee dem bokk ji maanaam te loolu mooy wane que ni jigéen ñi am nañu ñu ci am perfection boobu maanaam ñu ci am mat kooku noonu kon li yeneen ci bi di wax sallallahu alayhi ci jigéen ñi mat ne muy ñi gën a mat ñooñu ñooy ñi gën mat te dinañ ñëwaat ci ñooñu lan moo tax seen perfection boobu yéeg niveau boobu eh, dinañ ci ñëwaat léegi ci bu dee eh, ja ja waxtu ñëwaat léegi insha allah taala léegi kon perfection yooyu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala def ci jëmmi nit dafa am déjà mooy nit ci kon am le fait mu nekk aadama yu mu nekk cest à ko def maam aadama alayhi salaam yor jëmmi maam Adama borom subhaanahu wa ta'aala wol ci moom ruuxam ba nga xamante ne ruux boobu moo ëmbaale mbooleem mbir yi nga xamante ne moom lañ am capacité am euh, capacité mën koo dund mën koo maanaam mën a gérer ba pare mën a def maanaam am capacité yëngal adduna bi ci anam ku ne gis nga soo xoolee keroog euh, wala yaa semaine yi passé li xew Liban yàlla na leen yàlla jàppale ci seen jafe-jafe yi euh, nga ngelaw li affaire bi ni muy defee leen euh, ëpp daal di euh, ravager maanaam ravager mu gaaw lépp en fait borom subhaanahu wa ta'aala boo doon jël misaal ci roosa doomu aadama ni mu duggee ci doomu aadama maanaam noonu nga xam te noonu la mën a def ba pare noonu la amee capacité tamit mën a gérer univers bi cest à que mën a def daw daw bu fort boobu souffler. def lépp moo tax mooy rob mooy nafasu rahmaan mu naan nafasu rahmaan maanaam nafas mooy suuful ak nokki ah ëf ah suuful boobu ah voilà boobu bi nga xam ne moom mooy bu al borom subhaanahu wa ta'aala bi nga xam ne mooy ar-rahmaan mi yemoo ci kaw arash euh, loolu euh, ci ñenn ñi maanaam ñi nga xam ne nag loolu nag di nit ñoom ñoo am capacité am euh, seen roox mën a am souffle bu tollu noonu ba ñu mën ko tuddee nafasu rahman euh, ñi ko mën mooy ñenn ñi li yeneen bi wax naan sallallahu alayhi wasallam bi ajidu nafasu rahman min qibal yaman naan maa ngi teg nokki borom subhanahu wa ta'ala euh, souffle boobu mu tukki côté yaman euh, comme ala inna fi ayyaami dahrikum la nafahaat comme hadith bi nekk ci bu imam at-Tabarani solo rahimahullah ala inna fi ayyaami dahrikum la voilà maanaam euh, waaw na ngeen yëg ne maa ngi leen di yëgal ne borom subhaanahu wa dafa am ci ay fanam yi ay nooy ay ay ëf ay ay souffle yu muy joxe maanaam ay bëggu yu muy bëgg donc yooyu nag na ngeen ko na ngeen ko taataan na ngeen ko taataan c'est-à-dire que dafa ay nit ñoo xamante ne borom subhaanahu wa taala da leen di wàcc ci jamono ñu am yenn xeet perfection yu ñu incarné ñooñu nag borom subhaanahu wa taala maanaam te moom mooy nit yàlla yu mag. ñooñu borom subhaanahu wa ta'aala euh, yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay xirtal ñi ne euh, ñooñu noonu soo leen leen euh, maam na ngeen di taataan genre yooyu noonu ba pare na ngeen di profiter ci ci ñu mel ne ci ci mel noonu ci ñu mel noonu naka noonu tamit xéewal yi borom subhaanahu wa di wàcce ci ci ci ci lu ne maanaam aussi na ngeen koy taataan maanaam na ngeen taataan voilà. pour pour pour pour pour pour gàttal parce que peut-être que mu am ñu ko comprendre mooy rek boo jëlee siwo wala paan muy taw nga teg ko ci suuf pour euh, ndox mi ndox mu taw mi dal ci wala euh, ndox mi jóge ci kaw euh, plafond yi di wàdd di ci tuuru di ci tuuru loolu wala koy taataan wala voilà donc na ngeen di taataan xéewal yooyu di tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala te yooyu ci nit ñi la koy incarner ci nit ñi la koy la koy dugal kon Euh, doomu aadama dafa am yenn perfection yooyu nga xamante ne moom moo ko mën a incarné mais nag du doomu aadama yëpp moo am capacité incarné ko non seulement perfection yooyu mais aussi ci anam ju mu gën a mate ñu ñëpp ko man am na ñoo xam ne am nañ capacité ci seen yoonu sóobu suluk bi muy sóobu bi ñuy def di dem ci borom subhaanahu wa taala dinañ dem ba yegg ci am na ñoo xamante ne ñoom mënuñu ko parce que <clears throat> bu doon képp ku bëgg a ci yoonu yàlla rek yegg ci niveau yi gën a kawe kon euh, kon yu bëree bëri dinañ yegg te mbir mi dina simple mais mbir mi nag simple wut noonu maanaam dafa am yoo xam ne prédisposition la yu nekk ci nit ki ko ko ñaareelu mbir bi ci des tamit moom mooy donc prédisposition la c'est-à-dire que nit ki il faut mu am capacité loolu mën ko def euh, te capacité boobu noonu euh, day dépendre ci ruuxam moom maanaam warul ruux bi maanaam ruuxam mi nga xam ne noonu la noonu la nekkee ci moom prédisposition yi mu am ci mën a libéré wu voilà tarbiya bi nga xam ne moom lañ ko mën defal ba nga xamante ne day mën a libéré wu carrément maanaam génn mën a mën a mën a am prédisposition yooyu mën a am en tout cas capacité boobu beneen bi ci def moom mooy su doon ne mbir mi noonu la demee kon sëriñ bu mat bu ne boo dem taal mbir mi daañu ci yàlla all que mbir mi dañoo wut voilà da gis euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii mais même ci jamonoom ay yéefar ñu ngi doon dugg mu jiitu leen ñu tegu ci wàllu te teguwuñ ci euh, parce que tout simplement du ne sëriñ bu mat rek force boo maanaam euh, ku xamanteeg moom wala ku ko jege wala ku ko mës gis wala ku nangam rek sa affaire baax na et que da ngay te da ngay tekki da ngay tekki ba faaw déedéet il faut que yooyu yëpp ñuy wax naan ku gis nit yàlla sàngam wala boo ku ku ku ku ànd ak moom wala maanaam ñuy wax ay ngëneel yu rëy yooyu loolu mi ngi concerné ñi nga xamante ne dañ koo xoolee bët bi su yàlla mais ñi ko xoolewul bët nitu yàlla moom ñooñu moom du leen jariñ dara yeneen bi mi ngi nii sallallahu alayhi wasallam mooy gën di mindeef ak yeneen yeneen fi alayhi salaatu wassalaam yéefi réen doon dund loolu jariñuñ leen dara jariñuñ leen dara euh, moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waxoon ne Euh, képp ku may bëgg na ma bëgg ngir yàlla na ma topp ngir yàlla bi ci xëy bu ànd ci yoonu yàlla sinon fu dul loolu man am mi jëfe la maanaam euh, man ak ñeneen nit nit ñëpp a yem maa nit ñeneen nit ñëpp a yem ba Sayyid Muhammadul Ghali radiyallahu anhu fóon loxo bi ak tànk bi mais maa ngi woo yéemu ci teranga ak màggaayu euh, am yi boobu ki nga xam ne moom ñëpp a yem gaa waaye taalibe mi moom ñoom ñoom féete kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàllu yu ma te loolu euh, euh, parce que tout simplement euh, moom capacité boobu nga xam ne moom la am pour mën ko def effectivement daf koy def mën na ko tar bi defar nit mën na ko mais demar boobu nga xamante ne koo mënti gis ak ku mën a doon ak lu mu dëngi-dëngi ak lu mu saay saay saay ak xol bi lu mu dumóoyu dumóoyu borom subhaanahu wa taala da nga koy defar loolu amul fenn maanaam li am mooy nit ki la ki la ki la ki la topp ngir yàlla gëm ne yow yàlla nga te mën nga ko defar kooku moom nga mën a defar mais ku mel noonu mënuloo ko dara dara dara dara mënuloo ko dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'ala wax ko ne ko innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi weddi yàlla ñoom yii yooyu nga xam ne ñoom mooy te te sax ñoom ñoo bokkoon jamono ah mu ne leen nga nga nga nga waar leen ak nga bari leen waar moo yem ci ñoom képp duñ gëm yàlla def duñ gëm voilà maanaam te ku gëmul yàlla mënoo defar maanaam mënoo defaru ci yoonu yàlla parce que nekk ci l'islam bi toog nekk te teg sa tànk fi nga xam ne mooy ci ci alquran ak sunna loolu mooy paa bi nga xamante ne mooy lu basit li maanaam ci kaw loolu rek lañ mën a sóoboo ci yoonu yàlla kenn mënut a ci yoonu yàlla ci nekk ci bidaa ci nekk ci ay caaxaat ci nekk ci ay foox ci nekk ci ci ci dummóoyu yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci ñàkk bëgg bëggeel boo xamante ne doo yamale ak kenn yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu ku ko deful maanaam loolu kenn mën ko ci yoonu yàlla ci ci ci ci condition yooyu d'ailleurs loolu bokk na ci li liy tardeel lu bari bari ci suñu waa jamono ñun rawatina ñun suñu réew wolof bokk na ci li tax sëriñ mënatuñ defar kenn ku presque loolu bokk na ci mooy la mooy ne Euh, le fait que bi nga xam ne moom la taalibe bi war a am ngir mën a defaru nekk ci yoonu yàlla base boobu rek waxuma la taalibe bi mais sëriñ bi sax amuñu ko ce qui veut dire sax amuñu sax ñoom niveau nekk taalibe waxuma la di naan dañuy nekk ci ay sëriñ sol seen grand boubou yor seen i kurus takk seen kaala euh, di woo gaa yi gaa yi ñëw leen di di di di leen raamal ak yu mel noonu alors que ñoom ci seen bopp dañoo soxla ku leen defar parce que amuñu sax niveau nekk taalibe ñoom ci seen bopp dañoo soxla. ku leen wan nan la ñuy nekkee taalibe d'abord ba ñun maanaam teg kooku c'est une évidence que du defar kenn léegi mu def ñi nga xam ne nag mat nañu sëriñ maanaam mu def nag léegi sëriñ ñi nga xam ne ñoom mat nañu sëriñ problème bi ñuy rencontrer moom mooy kan moom mooy ku mat taalibe loolu mu nekk beneen problème bu rëy tax parce que taalibe bi moom ci boppam il faut que mu am ay mbir yoo xam ne daf koy daf ay base la alquran ak sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñooy lépp te loolu mooy base képp ku ci kuy ku ku bëgg nit ñi defaru na leen concentré loo ci loolu sinon nit ki bu defaru abadan du baax te tarbiya bi pour loolu rek la pour lan la pour que nit ki euh, borom subhaanahu wa taala ci wol ruux boobu mu woloon ci moom nga xam ne ruuxu borom bi la subhaanahu wa taala moom mu connecté ak ruux boobu digg ci xolam ak bakkanam maanaam bakkan bi mu rey ko mu maanaam wala boog am am mu màbbal ko parce que barrière la mu màbbal ko bu ko defee xol bi di communiquer ak ruux bi ah ruux bi maanaam di irriguer maanaam di di nandal xol bi ah, muy jox koo ak boroom bi subhaanahu wa ta'ala lii képp koo xamante ne yaa ngi defar ni lii nga war a mën def léegi nag bu fekkente ne nit ki moom dafa ñëw ah, loolu loolu mën nañ ko comprendre ah tey booy entraîner benn waay ñu wax ko pour pour comprendre ko tey su ma bëggoon entraîner benn waay boo xamante ne. Euh, dafa ñëw nee na dafa bëgg daw euh, course yi nga xamante ne bon voilà maanaam dix mille mètres la bëgg a daw mooy mais il faut que mu mu maanaam mu def record bi quoi maanaam mu battre record monde du monde su fekkente ne kooku dès le départ bu dawee cent mètres day sonn et que même bu dee cent mètres bi su ko dawee mën na def euh, c'est pas vingt secondes quarante secondes 40 secondes 100 mètres bi lay sonn sa way kooku mënagul a baat record boobu maanaam il faut que ñu koy entraîner ndànk jàng entraîner ko ndànk jàng du ne moom mënu ko mën na am prédisposition yi parce que am na wér gu yaram bi ainsi de suite sax mais daa laaj entraînement dafa laaj muy defaru di defaru di defaru ba keroog muy mën di def affaire boobu di daw daw daw 10 000 mètres yi te du ba pare am record mën na battre record yi maanaam mbir mi noonu la demee aussi Euh, doomu aadama dafa am loo xam ne maanaam capacité même bu dee ruuxam war na mën def loolu mais il faut pas mbir mi du ruux kese en fait mbir mi du ruux kese nit ruux la ak yaram maanaam ruux la maanaam ak yaram bi euh, xol bi nekk ci digg bi mais bakkan ñëw pour mën a dajale diggante ruuxam yaram bakkan ñëw tegu loolu maanaam il faut mu leer et bakkan boobu nag mooy barrière bu mag bi moom la ñu gaa yi di xeexal pour suñ ko duma ah ñu mën a avancer ci yoonu yàlla maanaam mën a yegg nit ku naan yegg na ci yàlla mooy ko dem ba rey noot ba kanam loolu mooy yegg ci yàlla man da ngay yegg ci yàlla mooy nit ki dem ba nga xamante ne yàlla lay jël teg ko ci kaw lépp ruuxam maanaam ëpp na doole combat bi bi ñu xeex ak bakkan bi maanaam ci xol bi ruux bi moo dominé ba nga xamante ne léegi xol bi ci yàlla rek lay jéng du jéngati ci yu bon yi voilà dootul jéngati ci yu bon yi ci yu sell yi rek lay jéng ci yàlla rek lay jéng kooku moom mooy nit ki mat su melul loolu ak maanaam matul wala boog yëg maanaam kooku dafa yëggul en fait yëggul yëggul niñ ko waxee ni tey boo bëggoon a jël benn boo xam te daf maanaam nga jël nit nga bëgg ko nga bëgg mu dem Paris par exemple mu maanaam nga jële ko Lyon mu war a yegg Paris mënoo koo jël rek maanaam ne dama koy def comme ni oto yi def maanaam vitesse bi oto yi di def laa koy imposer yaram bi day day day day désintégré wu maanaam yaram bi mooy désintégré wu voilà parce que vitesse boobu nit mënu koo daw bu ko dawee yaram maanaam du ne du du quelque chose que ni day day day day day sonn ak yooyu déedéet yaram bi mooy yàq <laughs> parce que vitesse boobu mënu ko daw <laughs> voilà euh, loolu la. donc il faut que nga nga dawal ko moo tax euh, bi yu bari dañuy dañuy dañuy jàpp ne seen cheminement dafa yéex alors que non yéexul parce que mënul mel leneen ñaar mbir demee leneen vitesse bi mu bëgg maanaam moom bi bëgg a dem vitesse ko bëggee dem day compliqué maanaam du mën a loolu du mën a nekk voilà jël nit léegi mu jugee Lyon nga bëgg dans cinq secondes mu nekk pare yaram bi day désintégré wu loolu mënta ne. voilà donc il faut que mu am euh, donc mu nekk ci circonstance ci condition nga xam day approprié donc sëriñ bi tamit yooyu yëpp day sàmmanteeg moom léegi nag mu def beneen mbir boo xam ne sëriñ bi day sàmmanteeg moom te mbir moomu noonu dépendre sax ci sëriñ bi mooy li doon wax ne mooy xadara yàlla bi lan la décider ndax waa dina mës a ñëw waaw wala mooy li doon wax léegi ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla muy décider d'abord. këni kii ci sama nit ñi la bokk yeneen bi nekk mooy yow sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum gën ñëpp mais yéeféer yi doon dund yeneen bi sallallahu doon ko gis suba ngoon bu dégg bëccëg ba pare di ko xeex looloo ànd ak ne gis nañ boole mbir yi wane ne moom mooy gën di mu def sallallahu alayhi mais bañ ne lànk nag du muyu nañ ko loolu yëpp li ko waral mooy ne yàlla moo décidé wul ñu yeneen bi sallallahu alayhi na ko mais moo tax alxuraan ne ko euh, nee na ko wa maa aksaru naas walaw harasta bi mu'minin nit ñi ëpp ci nit ñi même ànd ak li ngay xër xër xër ñi ëpp ci nit ñi duñ ko mukk donc loolu yeneen yàlla noo alayhi salaatu salaam mi ngi nii woote na pendant neuf cent cinquante ans mille ans yu manqué cinquante ans cinquante personnes ñoo est-ce dañuy wax ne yent yàlla Nuux alayhi salaam dafa amul discours bu bu adapté il fallait que xam nga nit ñi boo leen di woo ci yàlla dafa am stratégie yoo war a tër mais kan moo taxaw maa ëpp stratégie yent yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam non am na ay spécificité yu bari bari bari bari bari bari yu mu am déjà ci diggante moom maanaam ak borom subhaanahu wa ta'aala en tant que mais même ci biir yonent yi alayhi salaam yonent yàlla Nuux alayhi salaam dafa yor posture boo xamante ne dafa dafa singulier c'est-à-dire que euh, moom déjà c'est comme si que ci moom la maanaam ba àdduna bee sax beneen cycle am borom subhaanahu wa ta'aala euh, maam Adama moom la njëkk amal ci doomu Adama mais yonent yàlla Nuux alayhi salaam moom mooy. ñaareel mooy seen ñaareel ba pare mu dugal leen ci gaal gi moom mooy gaalu mucc boobu ku ci dugg mucc mais gaal googu dafa am volet zahir ak volet baatin volet baatin bi nag euh, volet zahir bi xam nañ ko mooy le fait que ñi ci duggoon ñoom ñoo mucc ci ci ci mbënd mi euh, ci mucc mais bi ci def moom mooy côté bi nga xamante ne même adduna bi ñi fi nekkoon Euh, ci ay xeeti yi dundit dundit mooy animaux yi ci ne yëpp kenn ku ci nekk comme li alquran fahmil min kulli zawjayni ithnayn ci moom daf ko jël maanaam c'est-à-dire que adduna bi li fi nekkoon ci ñuy dund yéen ci yàlla wax alayhi salaatu wassalaam moom moo symbolisé ci xam ne moo leen dund maanaam moom moo assuré continuité progéniture boobu maanaam koo xam moo tax Euh, kii bu nekk euh, euh, rab rab maanaam ndundit bu nekk animal bu nekk daf ci jël benn couple indi ci biir gaal bi mooy bato bi ñu dugg ñooñu ñoo continuer adduna bi amaat maanaam nga gis ne kon même cycle existence bi ci yent yàlla Nuh alayhi salaam ci la ko borom subhaanahu wa ta'aala reproduire maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci côté. Euh, euh, euh, baatin yenn yi yenn yi mënees na koo expliquer facilement yeneen yi peut-être que dina gën a compliqué mais ala kulli haal ak lu ñu mën ci wax mooy ne yent yàlla Nuux alayhi salaatu wa salaam ànd ak ki mu doon bokk ci ulul azmi minar rusul yi juróomi yeneen yi gën a mag ci yeneen yi alayhi salaatu wa salaam yent yàlla Nuux ci la bokk alayhi salaatu wa mais pendant deux cent cinquante ans muy woote rek ñoo ko nangoo dëgg déglu ñoo ko nangoo gëm nan mën a taxawee ne mais maanaam loolu mënoo ko tuddee incompétence maanaam volet boobu tam comme ñu bàyyi ko xel parce que dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne euh, mbooloo mi lay wuyu si ak mi mi bàyyi xel li ngay wax wala ñu koy comprendre mbir mi day arju rek ci yow sa ay compétence maanaam le fait que ni yow da ngaa compétent ak tamit dañuy jàpp ne ki gën a bëri mbooloo mu mu ko nangul ci ñuy woote jëm ci yàlla ak sëriñ yi yaraate di tarbiya nit ñi di jëm ci yàlla maanaam ki ci ëpp mbooloo c'est parce que kooku moo gën a kawe loolu du dëgg amul ku ci bëgg gis exemple rek xool ko ci yàlla noonu alayhi salaatu wa loolu amul du dëgg voilà xool ko ci yent yàlla Nooh alayhi salaatu wa salaam ngi nii cinquante personnes ñoo ko gëm pendant neuf cent cinquante ans maanaam mooy moom cinquante personnes rek la arrivé suuf ànd ak ki mu doon fa yàlla ànd ak ki mu doon ci même réalité wu existence bi maanaam univers bi réalité univers bi maanaam moom kam ca doon ànd ak loolu yépp cinquante personnes la arrivé suuf suñu wul keneen. amul cinquante et unième personne kon loolu ay biir la yoo xamante ne dañuy tëkkale màggaayu nit maanaam màggaayu yett yàlla noo xale sax parce que même cinquante symbole si chiffre boobu dafa symbolique même chiffre bi voilà dafa dafa symbolique euh, loolu moom moo tax kon il faut que ñu ñu voilà ñu ñu ñu ñu def euh, attention bu baax a baax ci euh, ci ci ci ci ci wàllu boobu parce que ci euh, voilà ndax borom subhaanahu wa taala dafa am sañ-sañ ak ak kattan ci biir et que moom mooy dogal moom mooy wax kan moom moo war a. voilà kan kan moom moo moom mooy décider kan moom mooy defaru kan moo dul defaru kan moo nekk sëriñ bi moom day moom euh, kii rek na maanaam day day jaarale nit ñi rek maanaam moom moom canal kese la mais nit pour koo xamante ne dañ naan moom mooy defar nit ñi moo leen di yeggale ci yàlla par force et ci moom rek lañu war a jaar déedéet ba pare euh, kenn ku ci nekk ak borom subhaanahu wa ta'aala ci mu mu nga yegg ci moom mais liñ ci jublu woon ci wax ci tamit mooy ne mooy matum nit ki dafa dépendre ci ay paramètres yu bari ci ay paramètres yu bari la dépendre mais paramètres yëpp mën nañ koo delloo ci benn paramètre mooy neex na yàlla yàlla tànn na la waaye tamit maanaam ci sabab yi ci zahir yi mooy nit ki am bëgg-bëgg bu leer ci sóobu ci dem ci yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala mu teg tànk yi nga xam ne ñoom ñooy tànk yu njëkk yi mu teg tànk yi nga xam ne ñoom ñooy tànk yu njëkk yi te moom mooy jéego bi ëpp solo ci mbir mi te moom mooy sóobu maanaam ci d'abord dëggu sincérité boobu boo xamante ne day inébranlable c'est-à-dire que euh, bëgg-bëggam lenn rek la mooy yàlla yàlla moom mooy objectifam objectif boobu nag lépp lu koy jàppale ba tax boobu réaliser wu moom ci loolu lay ne ak ku mu mën a doon c'est-à-dire que du ci am état d'âme loolu tamit dafa bokk ci principe yi tax nit ki mën a yegg mooy ñàkk état d'âme bon xam nga lii boo ci nekkee c'est que après nit ñi aussi ni lay xoolee parce aussi après bon xam nga nit ñi aussi gis-gis bi lañ ci am bon xam nga yooyu yëpp maanaam moom maanaam moom day jàpp ne li muy ne ci loolu la war a moom lan moo neex yàlla daal moom daal question bi ñu posé mooy lan moo neex yàlla ma nekk lan la yàlla di bañ ba bañ ko jeex na boroom subhaanahu muy décider ndax moom dina mën a yegg maqaama sàngam wala dana yegg maqaama sàngam wala dina représenter nangam wala boroom daf koy samp teg ko en tant mu yor martaba sàngam wala boobu. mu bañ ko jox martaba maanaam mu teg ko ci kaw mboolem maqaama yaa martaba yi mu bañ ko jox benn martaba benn maqaama maanaam maqaama ak martaba yi ci biiru lañu ne ce qui veut dire que moom day gis nit ñi di évoluer mais moom du gis boppam muy évoluer parce que martaba ak maqaama yi ci biiru lañu ne voilà mu jeex wala boog moom ci boppam mooy martaba lañ maqaama jëmmi boppam mooy daraja yi ñu ci kaw maanaam mooy daraja yi moom ci boppam la wala yàlla day décider du am ci yooyu yëpp dara mais que moom mu décider day nekk jaamu yàlla yi kese borom subhaanahu wa ta'aala teg ko ci wetam def ko nitu boppam ak lu mënti xew moom fa muy yegg fu dul yegg ndax sax dina fa ma a yegg wala boog ngay dem ba ci yoon bi lépp yàqu wala yeneen yi moom loolu loolu moo important li important mooy na tegu ci yoon bi ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala li yàlla décidé ci moom ci ay mbiram moom yàlla décidé na ko ca ba ba ba laata amul bind asamaan sa suuf si kon loolu bu ko yitteel moom ci xam-xamu yàlla yàlla xam na ni kii bi mës a mel nii wala fii lay mujje wala lii lay doon loolu moom noonu mu mel ci xam-xamu yàlla nag garder loolu ci conscience am te soobu ci te te ne man yàlla mu kontaan rek man moom ma yitteel li yàlla lay bëgg daal moom moom moom lay bëgg li muy bari moom lay bañ képp nag koo xamante dañ caa war a bëgg te yàlla tax dana ko bëgg te yàlla tax ba pare da koy bëgg solo kooku nam la nekkee ci yoonu yàlla pas solo ni mu gis nit ñi di ko àtte solo yi ñuy wax ci moom solo kii non loolu moom yoonu nekku ci solo kii nan la mel ci yàlla ak maanaam noonu laa koy àttee te noonu laa koy bëggee bu ma ko dee bëgg du ma yemale rek maanaam ci gis-gisam lay wax du ma yemale rek wala moom nañ wax rek du yemale ki nga xamante ne moom à minima lay defee mbir mi maanaam bon yàlla gaa yitteel na ko mais bon yitteel na ko quoi ak ki nga xam ne vraiment yàlla moom moo ko ki nga xamante ne ko yàlla yitteelee daa toog beru ci koñam ci ruqam di wérte ay werdam di si kare si karam di xëy di gontu di dox ay soxlaam toog këram deful benn effort pour ñeneen ñi wala pour ñeneen ñi seen yoon gën a wi gën a gën a yomb ci wàllu yàlla deful benn effort pour ñu nekk ci caaxaan génn ci caaxaan du ko yamale ki nga xamante ne moom mel na noonu ba pare waaye nag gannaaw loolu yëpp day def ay effort day def ay yitteem day def ay sacrifice am pour yoonu yàlla avancer du yamale ñaar ñi parce day bëgg ku nekk solo ni ko war a bëggee doo yamale ñëpp mais aussi ku ñu war a bañ te yàlla tax da koy bañ te yàlla tax te bañ te yàlla tax googu moo tax soxna Aysa radiyallahu anha ci riwaayaat bi mu naan kaana xuluquhul Qur'aan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko doon laaj jikko mi naka mu ne mooy Alqur'aan bokk na ci daf cee teg ne day bëgg ngir yàlla day bañ ngir yàlla parce que gars yi bëri dañoo foog nga bëgg ngir yàlla rek tey ay moom mooy mooy mooy mooy mooy jaamu yàlla bëgg tamit ngir yàlla daa bokk jaamu yàlla yi day kontaan ngir yàlla waaye day mer ngir yàlla ñu bëri wax nañ ne da ngaa war a rek ngir yàlla quoi mais après yeneen ci des moom ma àndul xam nga bon lay toog nekk ci bon bàyyi leen ku nekk après ku nekk yow bon sa responsabilité la lu waay def boppam déedéet surtout bu dee ñoo xamante ne ñoom bu ñu defe wala ñu wax nit ñi ci mën a sànq dañoo bëri mais ñoom da ngay da ngay taxaw jàmmarloo ak ñoom ci loolu. jaay kontaan nañ ci loolu nag après kontaan luñ ci mais yow du loolu moom moo la itteel du sa problème parce que tamit kuy wóob yoo ku gis nga ku bëgg soobu ci yoonu yàlla lii Cheikh Hadji euh, Mouhamadou Mansour euh, waxoon Mame Abdou Aziz radiyallahu anhu ne ko <laughs> mooy eh, dénkaane yooyu mu ko dénkaane laata muy muy muy la mu ne ko na nga ki nga xamante ne daf lay jox ak ki la xaj ki lu dul jox fexeel ba bu leen xam ne yemale leen ñoom ñëpp considération bi ngay am ci ku ne na nekk ci nan la mel ak yàlla jeex na te loolu mooy réalité bi maanaam faw nga am mentalité boobu faaw nga am mentalité boobu mentalité la nag bu kawe maanaam du du du du lu simple du loo xamante ne non mais loolu dafa dafa dafa ràññeek voilà dafa war voilà mais ki war a bañ ngir yàlla ñoo naan boo xam nga naan di jéem a di jéem euh, naxasaale parce naxasaale boobu dafa am lu muy indi mooy yàq gu rëy rëy boo xam ne yow ci nga bokk yow ci nga bokk parce que yow euh, parce que dëgg dëgg moom noo ko jàppalee baax na seen yeneen bi sallallahu alayhi daf ne caaxaan dañ maanaam kii rey ku ko dimbalee ci ëpp kooku mook nit ke mook ke ñoo bokk bàkkaar maanaam tey kuy rey nit euh, nga ni ko rek rek maanaam rek jàppale nga ko ci ci ci ci ci silab boobu rek maanaam mooy rey ko rek rek nga wax daal di noppi mu daal di ciy dégg ne yow mii d'accord nga ci mu war a rey waaye maanaam jàppale nga ko ci loolu yow ak moom yéen a tolloo bàkkaar bi ngeen di def lan xalaat nag ci koo xam ne day gis ab caaxaankat mu leer ko ni ci li muy wax caaxaan la wala li muy def caaxaan la ci li mu nekk caaxaan la mu taxaw publiquement nan dama koy sagal kooku amuñu lu ñuy sagal ci ay mbiram amuñu ko léegi ku mu neex nga kontaan xayru mais ku mu neexul. maanaam yow en tant que kuy sóobu yàlla waroo toppatoo affaire bi maanaam moom bu bu kontaanee wala kontaanul après nga bàyyi ko moom mu gérer ay humeur am mais yow munoo boole te loolu c'est important munoo boole di gérer nan ngay def ba yàlla kontaan ak di gérer waale humeuru nit ñi munoo ko maanaam boole boole yooyu munoo ko Eh, yow concentré wal ci ni tax yàlla kontaan nit ñi kontaan ci lu dul mer yàlla bokk na ci liy kontaan loo yàlla mais ci dul mer yàlla soobu googu kon dafa war a ànd ak sincérité boobu sa digganteeg yàlla sa digganteeg yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mindeef rek mindeef bu mu mën a doon maanaam yenent bi dala kaa war a gënal sallallahu alayhi wa maanaam ci anam boo xamante ne yow waroo fee nekk sax dinaa table kan nga gën bëgg ci nit ñi kan nga gën a bëgg ci li yàlla amal yow waroo fee nekk sax maanaam warta nekk question warta nekk sax luy posé maanaam de de toute évidence yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam nii la war a def de toute évidence sans même réflexion yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel boo xamante ne pour nit mat loolu mënta ñàkk mbëggeel boo xamante ne moom jëmmi boppam day feey ci yeneen bi sallallahu alayhi loolu rek lañ mën a mate amul beneen yoon ku bëgg a mat faw loolu mu dal ko maanaam da ciy seey ko maanaam seey mooy li nga boo jëlee suukar nga dugal ko ci ndox mu tàng ni muy def hmm? voilà da ciy seey maanaam faw nit ki mel noonu pour mu mat mais nag boobu perfection muy bi gën a kawe ci mboolem perfection yi bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam goo xamante ne doo ko yamale ak dara ci anam goo xamante ne maanaam benn mbir mu ne xam gi ngay xam ne yenent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam xam gi ngay xam ne yenent bi sallallahu alayhi mel na nii xam bi ngay xam ne yenent bi sallallahu alayhi def na lii maanaam jëmmi xam gi ko xam rek doy na pour que loolu nga adopté ko comme ay doxalin comme ay gis-gis comme ay bëgg-bëgg xoolal Seydina Anas radiyallahu anhu nee na moom bëggul woon dubbaa ay courgette yii nii ci biir soos bi mu ne waaye bi mu gisee yeneen ci bi sallallahu alayhi di topp mu ne eh, eh, ba dubbaa muy nekk ci biir ndab li soos bi ñeex mi ne nii yi ne ci mu gis yeneen bi sallallahu alayhi di tànn di di di jëli courgette yi nee booba laa bëgg courgette maanaam loolu mooy loolu mooy jeex suy bëgg-bëgg amatul yu yeneen bi rek am sallallahu alayhi dangay gis borom euh, saxiix yi borom sunan yi ñuy def ay buntu yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi lii la daan wax wala wax ji jëf ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def nangam lii nag maanaam yooyu voilà voilà ku mel ni imam Ahmad par exemple rahimahullah radiyallahu anhu nga gis par exemple li toxal ci moom mu ne par exemple que moom xaal bii du ko lekk lu tax. mu ne parce que xamagul nan la yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam doon lekke xaal musu ci gis benn wax moo tax lekk ko du du lekk ko mais daf ko def parce que moom bëggul def lu nuruwul ak yeneen ci bi doon def sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy bëgg loolu mooy jeex voilà mais ça veut pas dire que parce que am na ñeneen ñu jeex ci yeneen ci bi nañ lekk xaal mais li mu bëgg a wax foofu rek mooy nii moom nii lay doxala comme ñoom imaamu Malik voilà nga xamante ne moom radiyallahu anhu Madina daanu ci dox ak tànk nee na parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ëpp maanaam dëkk bu yenente bi ci doxal dàll bopp yi dëkk bu yenente sa daan dëgg dëkk tànkam bu ci doxal dàll du ci war ay fas fas ak mbaam yooyu war waayoo déedéet te nanguwuloon sax génn Madina parce que danoon wax ne Madina moo gën pour ñoom Madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun mooy xadiis boobu li yeneen bi doon wax sax Madina al Madina moom moo gën ci ñoom bu ñu xamoon voilà nga xamante ne ñeneen ñi ku mel na Muhammad ibn Munkadir radiyallahu anhu maam ci eh, taabi'i la bokk nga xam ne suñu tuddee tur yeneen bi sallallahu alayhi jëmmi tudd bi ñu ko tudd yaram bi day xonk cur ndax rek fonk bi ko fonk bëgg bi ko bëgg gistawu imam boobu ci bi bi na quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-dix-neuf la ko fett mu toog fi mu toog lu tax yaram bi xonk cur mi gaa yi remarqué ko lan la parce que dañ doon wax waxu yeneen bi saa xam yi yeneen bi dañ doon wax sallallahu alayhi muy déglu toog parce que moom noonu la doon jàngale maanaam moom day toog bind xadiis yi téere bi jox ko taalibe yi di ko jàng ci kanam muy dégg mais jiit yi di ko fett di ko fett di ko fett ba yaram bi xonk cuur mu toog fi mu toog bi yaram bi xonk ñu laaj ko lu tax gaa noppi arrêté wax xadiis ñu laaj ko mu wan leen jiit bi moo ko doon fett lu tax mu ne parce que ordre bi mu jox yonent bi sallallahu alayhi tax na mënul imaginer ñuy wax wax bi yonent bi wax sallallahu alayhi moom mu toog maanaam jug di ko fekk muy jóg quoi daal bi di faxasoo xeet yooyu quoi ndax xor maanaam gëdd gi mu jox yonent bi la sallallahu alayhi wasallam alors la benn ci jotaayu saxex yi weesu yaakaar na avant dernier bi la wala dernier bi ñu ngi doon fàttali tarjuma imaamu Maalik rahimahullah tuddaale leen qissa bi waaye commentaire bi ci tegoon mooy est-ce nga ne maanaam koo xam ne wax yeneen tax mu nangoo supporter loolu est-ce que kooku xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la muy dem di wuuteeg moom abadan ku mel kon maanaam yii yëpp ay mbir la yoo xam ne ndaj dañ dafa dafa mat a bàyyi xel c'est-à-dire que euh, nit kuy ku ku ku kuy sóobu ci yoonu yàlla faaw d'abord mu xam préalable yi maanaam am saa bu bëggee bokk ci kumal yi lay wax voilà bu bëggee bokk ci kumal yi mooy ñu mat ni il faut que mu comprendre lii détail yii nii yii mooy yi basique yi nga xam ne mais dafa basique li ñuy basique basique mooy li ëpp solo voilà alquran ak sunna voilà alquran te sikk nekkul ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax wala lu mu def moo gën lu mu waxul moo gën lu mu def loolu moom ñaar ko maanaam loolu ñi am xel ñëpp xam nañ loolu comprendre nañ ko maanaam loolu moom dafa maanaam jarul ñu koy discuter quoi maanaam jarul démonstration mais que maanaam te loolu mooy kon lu mu ñuy yóbbee mooy kii wàllu yu la woon ak ngi eh, te pourtant daan na def nangama diw nit yàlla la ñu ngi def nangam wala cee nangam loolu bu dee loola ci nga bëgg a sukkandikoo ngir jëli fi loo xam ne yeneen ci bi sallallahu sax na ne moom noonu la doon waxee wala lool la doon def wala lii la gëmoon wala noonu maanaam bu bu dee loolu la moom maanaam démonstration boobu la baaxul dafa yàqu boobu démonstration bu yàqu la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax ak lépp lu mu def lépp lu mu jàpp lépp lu mu gëm ni muy doxale bu adduna bi yépp boole woon maam boo bëggee bokk ci ci kumal yi laay wax ah lépp adduna ah, bi yépp bu ñu boole woon wuute. ak benn jëf bu ndaw te amul jëf bu ndaw ci jëf yeneen mais lu mu tuuti tuuti lu mu ndaw ndaw adduna bi yëpp wuuteeg moom yow nekkal ci loolu te nga xam ne à partir de boobu yow dugg nga ci yoon wi gën a mat ci yoon wi jaar nga soobuwaay wi gën a mat ci soobuwaay ndax li Yonent bi sallallahu wax wala mu def ko képp ku nekk ci loolu yaa nekk ci li gën ci li mboolem li am sëriñ yi ci àdduna bi yëpp nag boo leen gisoon nit yàlla yëpp xataa ba nga ne kii xutbu zaman la kii mooy nangam la kii nangam la ñoom ñëpp ñu boole wuute ak mbir moo xam ne sunna Yonent bi la sallallahu alayhi wasallam bu sax bàyyi leen fa nga dem def li Yonent bi jàngal sallallahu alayhi wasallam yow yaa nekk ci dëgg yaa nekk ci yoon ak lu mënti xew yaa nekk dëgg yaa nekk ci yoon ñoom kontaan nañ ci wala mer nañ ci ñoom nañ ko toppatoo ñoom buñ ci ñoom nañ toppatoo loolu maanaam humeur yooyu yow buñ ko toppatoo ñoom après dinañ ko toppatoo ñoom voilà principe la yii ay principe la ku bëgg a bokk ci ku Mali foog nga def ko principe ba pare nekk nitu alquran maanaam nekk nitu alquran li muy tekki nekk dëgg la di ko jàng di ko liir ci la bokk mokkal ko ci la bokk ak jéem ko mokkal def ci yitte di ko déglu lu bari mais surtout et surtout di gistu xam-xam yi ne ci alquran maanaam alquran lan lay waxe yeneen bi sallallahu alayhi lan lay waxe loolu nag mooy tafsir firi xadiis yi téere xadiis yi téere euh, tafsir yi ainsi de ak yooyu noonu maanaam nga def si yitt bu bari bari bari ci li aju ci luy wërwërloo ci xam-xami alquran yi ak xadiis yi naam xam-xamu diine yépp ci lañ ballee nag mais yow il faut que tamit nga comprendre que ni boo bëggee bokk ci ñi mat ci kummal yooyu il faut que nga jàpp ne alxuraan lu ci nekk moo gën lu ci nekkul même ñaan yi ñuy wax ñaan bi ne ci alxuraan mu moo gën bépp ñaan bu nekkul ci alxuraan ñaan yi gën a mat ci ñaan yi mooy loolu itam sooy zikkar looy mën zikkar lu ne nga di ko tudd lu ne maanaam xattaa ba baatu laa ilaha illa allah baatu allah wala yu mel noonu nga di ko zikkara di ko di ci teewlu waale ne yaa ngi jàng alquran parce que ay baat la yu nekk alquran maanaam ngi koy jéene waale ci biir ndax alquran moom moom ci la lépp ne moom moo mat lépp moo ëmb lépp moo dajale lépp mooy jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa mooy kàddu borom subhaanahu wa taala mooy univers bi nga xamante ne tamit maanaam adduna bi code bi ko notice bi wala ak code bi code maanaam biñ codé univers bi ba tax ñu noon taxaw mooy alquran kon alquran boobu di ci settantal di ko bàyyi xel di di ci jaamu yàlla di ko jàng di ko xalaat di ko settantal day maye jege yàlla day maye gërëmal yàlla borom subhaanahu wa ta'ala te amul lu ko ëpp doole mu ëpp doole lépp voilà di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam takkoo ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nabi boo ko mënee def ak salaatu faatihi moo gën a ci rawatina ak salaatu faatihi li ma wax nag waaw beneen bi ci def tamit te important la pour bokk ci kumal yooyu mooy nga bëgg nit yu yàlla yu mag yu mag nga jox leen maanaam nga bëgg leen ngir bëgg giñ bëgg yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam nga bëgg leen ngir yàlla bëgg leen ngir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te bañ ci def xeej bi ak seen voilà jikko yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci alquran ak sunna maanaam jikko yooyu nga di ko seetal di ko bàyyi xel ba pare def ko balance teg ko ci sa kanam mu nekk sa balance parce que looy mat ci yooyu moom mooy wane ne mat nga loo wàññeeku ci loolu mooy wane ne wàññeeku nga lu toll lu askanam teg loolu masalan boo bëggee xam ndax su ngëm yàlla mat na xoolal aaya yi ci suuratul mu'minuuna ci nga xool nan nga mel moom boo bëggee xam ndax mbaax matala nga ko xoolal aay yi nekk ci laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib yi nekk ci suuratul baqara ak melo yi mu wax nga xool ainsi de suite maanaam euh, mat kon loolu lañ koy xamee mooy balance alquran ak sunna ci la ñuy xamee mbaax ragal yàlla loolu mooy sóobu ci yoon yàlla mais du yeneen protocole yeneen yi gars yi di wax parparloo gu metti gi ku nekk naan sama sëriñ amul moroom ñii di e, e, xaasu fee ñii di mbëkk miir fee ñii di loolu yëpp ay folklore la ay folklore kese la nekkul ci yoonu yàlla en tout cas euh, am na tamit beneen aspect boo xamante ne bëgg naa ci attirer attention quand mooy bëgg nitu yàlla yi bëgg sa sëriñ baax na jippu baax te euh, avancé ci yoonu yàlla mënta mat lu dul mu jaar ci loolu waaye nag sëriñ bi moom ci jëmmi boppam warta mën a wëlbatiku nekk barrage li ma bëgg a wax ci loolu mooy euh, su dee oto bi ngay jaar parce que sëriñ moyen la wasila la moyen la mais su dee oto bi nga bëgg a tukkee maanaam jóge fii dem Paris par exemple maanaam oto bi ci jëmmi boppam moo la teree dem Paris finalement parce que da toog di ko toppatoo di ko defar di ko raxas ba demoo loolu pertange loolu pertange la nga am rendez-vous important issue wu rendez-vous boobu sa carrière adduna yëpp ci loolu moyen bi la ko waroon yóbbu te moom mooy sa oto bi au nga xool maanaam nga utiliser ko ngir ngeen nga dawal ko dem yow nga toog fii di ko raxas di ko fomp di nes nesal di defaraat di jékki-jékkal ba heure rendez-vous ba weesu dëgg-dëgg loolu du yëfu nit ku am xel te tubaab bi dafay wax euh, dañ koy faral di citer mais baaraam bi moom buy xool buy joxoon weer wi nit ki ñàkk xel moom li muy def au lieu mu xool fi baaraam bi di indiqué maanaam bu ko defee mu gis weer wi moom baaraam bi rek ci lay concentré wu di ko xool loolu nag bu yëpp ko am xel maanaam sëriñ bi am na solo mais concentré wu ci sëriñ bi tout temps yaa ngi ci wax sëriñ bi ci sëriñ bi nekk ci sëriñ bi ba finalement après day ëpp en fait te day mujj nekk loo xam te ne day génn affaire yàlla parce que sëriñ bi tamit bu mujjee dem ba nekk xërëm parce que benn moment day mujj nekk xërëm moom ci jëmmi boppam ab xërëm boo jaamu lay mujj doon parce que moom daf ci nekk ngir wan la yoonu yàlla mais yow nga nekk fi pour concentrer wu ci moom say wax say lépp da nga koy concentrer wu ci moom ba booy waat sax nga waatee ci turam au nga waatee ci tur yàlla te loolu bokk ala da nga ciy gis sax ñoo xamante ne mbir moomu dalee na gàllankoor ba nga xam ne maanaam même nangam baax na sax buñ ko bëggee layal dañ naan fiñ diw daan na ko def wala daan na ko wax mais du ko loolu moom na ko toppatoo affaire bi du moom est-ce que bëgg na ko waaw wala déet lii mooy question bi voilà après fiñ diw daan na def lii daan na wax lii fiñ diw lii après moom voilà c'est ça vie quoi na dund dund voilà bu dee ñu ngi dund la continuer di dund dundam quoi bu dee génn na àdduna ok c'est bon nañ ko ñaanal yàlla mais li am solo mooy moom nañu wan lan mooy yoonu yàlla bu en tout cas en tant que taalibe loolu mooy lii ma soxla man maanaam li ma bëgg wax mooy taalibe yëpp ñoom loolu sox nañu wan lan la yàlla wax lan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lan mooy tax man moo gën a jege yàlla lii moo am solo Euh, am na exemple buñ ci mësoon a joxe ci Durratul Khalidayn te loolu mata bàyyi xel maanaam mooy exemple bu mu bëggoon a dem New York wala Makka tey bu mu bëggoon a aji Makka te ma dëkk ci dëkk kaw ya xaw yu bari bari ci Euh, rouage administration bi nan la ñuy doxalee tout ça xaw ma mais bëgg naa aliment sax léegi li may def mooy damay dem wuti koo xamante ne bon dina ma jàppale bu man a dem Makka maanaam moo xam euh, agence de voyage bi lay doon wala ainsi de suite ma demee ma fay ko sama xaalis donc bu dee sëriñ bi la damay dem wala présenter wu ne ko man jox naa la sama ay mbir maanaam dans le sens que euh, wan ma yoon wi tegtal ma loo ma joxoñ ma dagg loo ma wax ne ma nii ma def ko parce que dama bëgg yegg ci yàlla te xam naa ne yow xam nga yoonu yàlla voilà comme ni may joxe sama bopp médecin pour mu faj ma bu ma feebaree noonu lay demee ci agence bi tamit jox ko sama bopp ma ana sa carte d'identité ana sa passeport ana sa nanga indil kayit sàngam ak sàngam yooyu yëpp say kayit kayit la wala invidési moom moom may wax maanaam moom euh, vaccin yi ma war a def moom moo may moo may dem wëralu yan heure la jëlal ma rendez-vous wan ma naka la ba jour vaccin yi jot heure vacciné wu jotee ma dem vacciné wu mais par contre vacciné wu il faut que man ma vacciné wu pas moom moom mënut a vacciné wu sama place waru ko def euh, suñ dem wuti ji visa il faut mu yóbbu sama passeport man pas passeport am moom ba pare visa bi il faut sama tourné pas turam moom il faut que bu may wan yoonu aéroport ñu war a dem moom mën na jël oto jip leen ainsi wala mais il faut ma mooy woon yoon aéroport mais pas moom mu yegg te man du ma xamante yoon bi du ma yegg direct man maa important maanaam man man en tant man maa war a dem Makka maa war a aji man maa important moom important wul moom guide kese bu ñu demee ba ca aéroport ba il faut pas que quand même mu moom ay këyitam jox ko jox ko euh, waa aéroport ba te ma maanaam man mu bàyyi ma fa salle d'attente bi bu ñuy dugg il faut que mu man ma dugg moom bu duggee garaawul tamit bu duggul tam garaawul mais il faut man ma bi il faut man que important maanaam moom loolu yëpp koy def pour man samay service man bu ñu demee Makka lañ fa war a def yëpp doxalee hôtel base yëpp il faut man ma am fa tur sama tur ne ma am fa fu ma tëdd pas moom rek mu moom mu bàyyi ma bëre parce que tout simplement moom mooy mooy sëriñ dans le sens que moom mooy ci euh, man man parce yëpp pour man la dañ ko mobiliser pour man sëriñ lii la mais yow waroo fee nekk au lieu de ci moom de de telle maanaam mooy moom mooy mujj important yow sa yoonu yàlla important wu dul ci moom ngay ne suba ngoon bëccëg bëccëg euh, maanaam xeetu fanatisme boobu noonu ba mujj sax moom day mujj nekk xërëm c'est-à-dire que day nekk barrière di sa diggante yow yàlla day mujj nekk barrière bi absolue du pour loolu non du pour loolu te loolu lu bari xam ne wuñ ko da ngaa war a bëgg sëriñ bi da war a ci loolu nga dem ba ba nga xamante ne fi mu toll maanaam fi mu toll jàng alxuraan sax ko defati ngir yaa ngi ci sëriñ bi tout le temps yi nga war a def dootoo ko defati parce que tout le temps wax ci sëriñ bi yaa ngi concentré ci sëriñ bi yaa ngi nekk ci waxi sëriñ bi yaa ngi jëjëf di toppatoo dundu sëriñ bi sëriñ bi li la ma ok c'est bien mais mais am ay limites maanaam mbir mi du si moom du yàlla du yeneen ci bi lay wan yoonu yàlla ak yoonu yeneen njëkk sallallahu loolu lay jugee mais bu naree dox sa diggante ak yàlla wala sa diggante ak yeneen bi sallallahu alayhi jël ko ta ne yi gën a mat nga tege ko nee ñu continuer sa yoon maanaam kenn warulaa yàqal sa diggante ak yàlla sa diggante ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu naree taxaw ci diggante bi ak moom ba pare moom ci boppam volontairement mu nar ko def koy fël maanam doo doo ko doo ko tegee nee de bu dee dafa nar a dox sa diggante carrément yow da nga koy bu jaree nga jaasi nga koy gor nga gor ko ngeen dem nga dem parce que yàlla moo important yow ak yàlla nan ngeen di def loolu moo important noonu rek nga mën a mate ne mënoo mate neneen neneen voilà en tout cas yii ñu wax nii tey ay base la maanaam ay base la ay fondement la ci wàll ci ci loolu maanaam ci xeetu mat gi ñu war a mat ainsi maanaam lan mooy processus bi mooy base yi nga xam ne mën te ñàkk te yëpp boo ko seetloo ba seetalal ko dëgg-dëgg lay delluwaat ci benn mooy sincérité mooy séddu ko dëggu googu ngay dëggu sa diggante ak yàlla sa diggante ak bi salaasam sa digganteeg sëriñ bi sa digganteeg nit yàlla yépp sa digganteeg mboolem jullit ñi sa diggante ak sa bopp sa diggante ak àdduna bi yëpp ak univers bi yëpp lépp loolu day dellu rek ci loolu dëkku woowu nag ku ko amul moom maanaam ñu mel ni ki bëggoon dem màkk kooku te amul visa voilà amul visa mën nga am paas mën nga am Euh, agent mën nga am na lu ne am ko mais boo amul visa saway yow finalement liñ la mën a wax rek mooy visa yi génnul waaw saway finalement visa yi génnul de ah kon te bañ toog jeex na te amul nga moyen yëpp dëpp ku ko amul mooy amul visa wu dem ci yoonu yàlla amul ko sincérité boobu te mooy nga nga comprendre que ni yàlla ci yàlla rek nga war a dem ba pare loolu nga ko bëggee mu nekk sa xol mu sa biti ak sa biir conforme maanaam ni mu woo mais mel nii ci biir mel nee ci biti wala selon situation yi da mel nii selon situation bi nga mel ne non loolu du doxan ah. yoonu yàlla kenn du ci dem méte no dédé te yàlla du nangu ku jëlul boppam jox ko ko moom yàlla kese du ko nangoo accueillir ci xadaram du ko nangu moo tax xadara yàlla bi yàlla kese lañ fay teewlu moo tax gis nga même bu ñuy def xadara jumaa loolu isaara la ci lool maanaam dundu la ci loolu mooy ne xadara yàlla bi laa ilaha illa lañ fay wax ak allah allah jeex na yàlla yi kese lu dul yàlla neen la lu dul yàlla mënul lu dul yàlla sañul lu dul yàlla xamul voilà lu dul yàlla def lu jëm du buur du bumbi voilà yàlla mooy sa objectif ginnaaw yàlla nga wuti yàlla soo paree ci wuti yàlla boobu nga dem wuti ci yàlla jeex lii mooy yoon lii mooy yoon bi te yeneen bi sallallahu alayhi mooy mooy moom mooy wane yoon boo koy gindi ku bëgg dem ci yàlla te jaaroo ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wi mu fi ni ko indee ni ko tege ni ko wanee na la leer ni ay naxee mbaay nga ci ay naxee mbaay kese nga ne mais koo ci leneen te ñun ñëpp nag gis nga nag na bii ñu nekk adduna bii ñu nekk kenn ku ci nekk yaa ngi réclamer lu ne ku nekk yaa ngi woote woo lu ne ku nekk yaa ngi revendiquer lu ne waaye li wér mooy ak li baax ak li jub ak li wér fenn rek la ne mooy yoonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wone weneen wudul woo wax li gën a néew liñ ci mën a wax mooy neen la caaxaan la ku ci jàpp leneen ku ci jàpp ku ci mooy yaa ngi mooy ci ngelaw ci ngelaw kese nga mooy exemple gaalu yent yàlla Nuh bi alayhi salaatu bokk na ci exemple yi muy junj waaw ku ci nekkul duggoo ci muy gaal bi fi yenent bi sallallahu alayhi mooy gaalu alquran ak sunna yaa ngi lapp ci gii gi texeeli gi nga xamante ne dafa fees dell ak ay naxee mbay voilà ay naxi mbaay ay naxi mbaay ay naxi moo tax daal pour tënk principe bi lool la yàlla yàlla yàlla lan moo neex yàlla ma ne lan moo neexul yàlla ma bàyyi ko na loolu nag ngir ma mën ko xam yenent bi sallallahu moo koy wone sëriñ bu ma mënti am ci loolu la may jàppale ci loolu la may orienté parce que dafa maîtriser rouage moo tax ma nekk ak moom ngir loola mu wommat ñu ci loola bis bu ma gisee ne ndekete lii rek nekkatul sama diggante moom maanaam du ko sax tàggu c'est maanaam da maanaam doo ko tàggu en fait da koy teg ne nga continuer sa yoon parce que important wul yow yaa important en tant que